قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا laa yata'allamuhu illaa liyusiiba bihi aradan min ad-dunyaa lam yajid arafa al-jannati yawma al-qiyaamah ya'nii riihahaa rawaahu abu daawud rahimahullahu ta'aalaa bi-isnaadin sahiih kon al imaam al-haafiz an-nawawi rahimahullah mu ne wa anhu mu ngi jële ci sahaaba bi mu jële woon xadis bi mu génn mooy xadis sayna Abu Hurayra te mooy xadis mille trois cent quatre-vingt-dix mu ne woon wa an Abi Hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawma alqiyamati bi lijaamin min naar voilà kon <laughs> loolu am solo la daa am loo fàttaliku ibnu Jurayj jële woon wala <laughs> waaw waxoon nañ ko fi mais tout le temps saa mu ñëwee ci nettali bi fàtte ko rahimahullah bi gaa yi ñëwee naan ko mu xamal leen xadiis gaa yoo xamante ne nii seen yoon new ci waaw xam na ni ñii ñoom dëddul seen mbir sax <laughs> comme ni taayoo nga xam ne loolu leen ñoroon mu jàngal leen ay xadiis bu ko defee ñu naan imaam bu mag bi Ibnu Jurayj ji jàngal na leen di uti càllale te xam ne ne ñii nii seen seen seen seen dara dara du seen affaire sax du seen dara <laughs> waaw moom la woon wala Amash wala façon yu mel noonu quoi waaw ne man du ma jël sama sama caqub or di ko sànni ci li nga xamante ne mooy euh, géttu mbaam gaa yi naan ko gaa yi di ko takk di ko tëkkoo lii quoi <laughs> waaw <laughs> waaw di ko tëkkoo naan ko ah hadis bi nga xam ne yeneen saa saa nee na man katama ilman <laughs> waaw képp koo xamante ne nii nëbb na xam-xam mu xamal leen ne yéen na ngeen a xamul li ngeen di wax. waaw xam ngeen ne moos ñu mel ni yéen taxul ñuy wax waaw waaw loolu moom <laughs> euh, du ma ko def waaw ah loolu euh, du ma ko def euh, loolu la quoi wallahu ta'ala a'lam <laughs> waaw loolu moom bu solo la mooy boo xamee moom yooyu da ngay xam fi nga xam ne ñoo xam ne loolu loolu loolu euh, so soxalu leen sax waaw loolu soxalu leen du seen du sax seen affaire waaw Allahu akbar mu ngi noonee wallahu taala alam léegi kon muy indi xadis bi mille trois cent quatre-vingt-onze mu wa anhu mu ngi koy jële xadis ci saxaaba bi mu jëloon xadis be muy sayyidina mawlana Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala mu ne qaala mu ne ndawal yàlla li de sallallahu wa sallam nee na man ta'allama ilman ba léegi euh, jeexitalu bunt bi ndax hadis bi moo ci tegu buñ ci pare beneen a ci tegu mu tëj imam di wax ngëneelu xam-xam ginnaaw bi mu la ci waxee indil li kay hadis yu bari mu lay artu nag ci jeexital bi na la loolu nag ngëneel yooyu yëpp mooy ki nga xam ne day sellal ngir yàlla waaye képp koo xam ne day xam-xam boobee xam-xamu diine boobee ngir leneen lu dul yàlla yow mbugal sax nga fiy jële wal iyaadu billah sànjum yàlla en tout cas moo nekk sa bopp bi ndax yàlla dina la ko teg bu dee jullit nga wala déet loolu moom yàlla mooy feet waaye na la leer na yaa ngi ci suufu menace bu rëy noo moo tax moo indi fi hadis yi nga xamante ne nii depuis bii ñu weesu ci la ko commencé mooy ñett yu mujj mille trois cent quatre-vingt-dix mille trois cent quatre-vingt-onze mille trois cent quatre-vingt-douze yëpp di wax ci gravité bi nga xamante ne moo nekk hmm, di nekk di utu xam-xam ci leneen loo xam ne ci yéene boo xam ne yàlla taxul wal iyaadu billah kon mu ne saydna abu hurayra mu radiyallahu anhu mu ne annahu qaal qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa man ta'allama ilman képp koo xam ne daa jàng ab xam-xam waaw mimma yubtaxa ci xam-xam yi nga xam ne des ciy sàkku bi wajhullahi mooy la face d'Allah ngir am ngërëmu yàlla azza wa jalla màggate tedd na laay mu daal di koy ut laa mu utu ko jàngu ko xamu ko maîtriser wu ko illaa lu dul li yusiba bihi aradan min ad-dunya lu dul mu daal di accéder à ses ngir am ci profit boo xam ne mbir moo xam ne ci gaar-gaaru àddina yi ci mbiru àddina yi kese moo ko tax a jóg ba muy xam-xam boobee nga xam ne comme am am amu alxuraan ñu ne nga am ko waaw bu ma ko wiw loolu moom bu ma ko amee di wër ci plateau yi fu nekk ma fay jàng ñu may fay <laughs> waaw wiw sa waay waaw ndax loolu mbiru àddina hamdu dunya kese waaw may am xaalis di am bari le saay di tekki nii ñëpp laa wax fekk bi moo ko amee saay kuur yoo xam ne moom bala cee kenn kii moom saay ak yu mel noonu yow moo la tax a jóg waaw lii laa utu ko lu dul li yusiba ngir mu daje ci jote ci bihi aradan min ad-dunya loo xamante ne nii mooy bas monde bu jege bi lu lu lu lu suufi lii ta doye di ab objectif loo xam ne moom la jot mu ne yeneen saa ne waajoojee lam yajid du daj arafal janna xetu àjjana moo la al imam <laughs> arafal janna mooy xetu àjjana yawmal qiyaama bi sub taxawaay ba mu ne yaan yi lim jublu ci arfa rihaha mooy xetu xetam du ko xaj waaw te na ci benn xadiis wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa ne te xat xetu àjjana dañ koy da ci ay distance lii wëkk lii boo fa tollee sa àjjana da lay xeeñ waaw léegi nag koo xamante ni moom yonent bay saa saa nee na du moom yawmal qiyaam xetuk àjjana du ko xeeñ kooku mooy sori na foofu waaw mu ne xadiis bi rawaahu soloo na ko abu daawud al imaamu abu daawud rahimahullah bi isnaadin ci càllale saxiixin bu wér xadiis bi bala ñu jàll war nañu at xadiis mille six cent vingt <laughs> six cent vingt mais nag soreetul ñu ngi ci presque mille quatre cent ndax mille trois cent quatre-vingt-onze moom boo ci tegee noonu hadis yaa ngi mille quatre cent hmm? wallahi alhamdu wal minna no avance no avance <laughs> no avance noo ngi avancé mille neuf mille six cent vingt hadis bi war na fi ñëwaat muy ci chapitre deux cent quatre-vingt-huit baabu tahrimul riya voilà buntu bi wax ci xaraamal gi ñu xaraamal di ngistal voilà kon hadis bi kon nee na Abu Dawud bi isnadin sahih léegi laaj mu njëkk bi mooy mooy est-ce que Abu Dawud kese ko solo ñu la déedéet sëriñam moom daal imaamu Ahmad ibnu Muhammad solo woon na ko waaye al imaamu ibnu Maaja al Qazwini rahmatullahi ala al jamii solo woon na ko alimamu abou dawod mu ngi kondi kitabul ilmi babun fi talabil ilmi li ghayrillahi taala mu ne hadathana abou bakr ibn abi shayba mu ne nettal nañ abou bakr ibn abi shayba di abdallah ibn muhammad ibn abi shayba eh, abou bakr al-absi mawlahum al-kufi al-wasiti al-asl rahimahullah génn àddina lan 235 rahmatullahi alayhi qala mu ne hadathana Surayj ibn Nu'man mu ne ki ñu nettal mooy ah, Surayj ibn Nu'man ibn Marwan al-Jawhari al-Lu'lu'i Abul Husayn ñi na Abul Hasani rahimahullahu ta'ala al-Lu'lu'i al-Baghdadi al-Khurasani al-asl rahimahullah génn àddina la 217 rahmatullahi alayhi am na nag ñu ne 229 wallahu ta'ala a'lam qala mu ne haddathana moom eh, eh, thiqatun yahimu qalila day def def lu néew la al-imam al-hafiz Hajar wa mu ne haddathana mu ne ne dara Fulayh di Fulayh ibn Sulaymaan ibn Abi al-Mughira Raafi' Abu Yahya al-Khuzaa'i ñi ne noo aslami la al-Madani al-Adawi mawlaahum rahimahullah sadiqun kathiirul xataa imaamul xaafis nee na ku dëggu la waaye ku bari lu mu doon juum la génn àddina la 168 rahmatullahi alayhi wa an Abi Tuwaalata Abdullah ibn Abdirrahmaan ibn Ma'mar al-Ansaari mu jëlee ku ñu naan Abu Tuwala tuddoon Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ma'mar ibn Hazm ibn Zayd ibn Luzan ibn Amr ibn Abd Awf ibn Ghanm ibn Malik ibn Najjar al-Ansari an-Najjari Abu Tuwala nekkoon juge la woon eh, bu Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm eh, juge am la woon rahimahullah eh, nekkoon fee Médina fa la génn àddina muy génn àddina fi nga xamante ne <coughs> mooy en tout cas génn àddina l'an 34 am na nag ñu ne 140 diggante l'an 140 ak l'an 150 wallahu ta'ala a'lam an Sa'id ibn Yasar moom mi nag moom siqal euh, al imam al hafiz ibn Hajar an Sa'id ibn Yasar mu jëlog Sa'id ibn Yasar Abu al-Hubab al-Madani mawla Maymuna zawj rasulillah ñi ne mawla Shuqran yàgg nañ ko gis dañ ko gëj a gis voilà muy mawla ki nga xam ne mooy Shuqrana rahimahullahu ta'ala muy Abu al-Hubab génn àddina li nga xam ne mooy la 117 euh, rahimahullahu taala siqatun mutqin la boroom al imaam al haafiz ibn hajar wa mu ne an abi hurayrata mu jël ko ci sayyidina abu hurayra al haafiz ad-dawsi al yamani yo génn àddina la cinquante annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu allahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya lan yajid arfa al-janna yawma al-qiyama yaani rihaha voilà noonu la ñëwi noonu la ko imam ande nga gis ne kon tekki bi yaani bi du imam an-Nawawi waaye noonu la ñëwee ci riwaaya bi noonu la ko al imaamu Abu Daawud daal di indee wallahu taala alam léegi hadis bi comme li ñu waxoon sànq ak lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy di wax ngëneelu xam-xam waaye ngëneelu xam-xam boobu li muy rëy rëy rëy nag mënoon na yàlla tax waaw mooy ngir ku yàlla ku yéeneen baax la de mais képp koo xam ne da nga koy ut ngir mbiru àddina ngir siiw ngir ñu ne fulaanun aalimun qada ala rijala diw de ab boroom xam-xam la boo xamante ne cëy moo féete guur yàlla yi moo nekk seen bopp waaw yow looloo tax waaw ay titres yi nga koy jëlee ak tamit yi nga xamante nii boo fi nekkee yëpp xam-xam euh, privilège yi ngay am looloo la tax a jóg dara yàlla ah bu boobaa nag yow la tëkkub yonent bay saa saam féete sa bopp waaw koy kooku bokk na ci problème am yi muy am xetu àjjana du ko xeeñ wal iyaazu billah la hawla wala quwwata illaa billahi al-aliyyil azim hmm? waaw moo tax boroom awnul ma'bud ne kon lii liñ ciy jàng suñu lëkkaale mooy xam-xam ah yàllaay tax de ngëneelu xam-xam boo ko wutee ngir leneen au contraire mooy luy mooy lu metti nga ciy jële tëkku goo xam ne borom bi tëkkoona la ko léegi nag ndax dina la ko teg ah mashiatullah waaw ndax alkarimu du lépp lu mu tëkkoo lay def waaye lépp lu mu dégg ni na ko def waaye lu mu tëkkoo nit mën na koo jéggal ci mbaaxam moo na al imam borom awnul ma'bud al muba al al al al al al al azim al abadi rahimahullah mu ne éé waa ji du jot raihatal janna mu ne loolu loom mubalaghatun fi tahrimil janna li anna man lam yajid riha ash-shay'i la yatanawalu qat'an mu ne lii moom ak jéggil dayo la ci xaraamal gi ñu xaraamal waajoo àjjana parce que quand même loo xamante ne yow day xet gi dalay xeeñ laata sax nga fay jege <laughs> waa léegi buñ la nee yow xet gi doo du la xeeñ sax kon ah ku ku dajut loo xam ne day am xet gu neex ñu ne la doo ko xaat xaj ga du la xeeñ te noo koy gën a jege mu lay gën a xeeñ waxatuma la ku dugg ci biir looy moom day wane yii ak jéggal dayo ci xaraamal waajooju ah bu dee xet gi lañ la xañ mooy dëgg-dëgg yow loolu moom ci lañ dogu moom mooy doo fa dugg rek mu ne wa hada mahmulun ala annahu yastahiqu annahu la yadxulu awalan li ma ne kooku nag bu dee jullit la lii mooy li muy yenu mooy yelloowul di dugg àjjana ci ñuy njëkk a dugg waaw waaye nag ginnaaw mbiram ci yàlla lay dellu parce que comme mbiru ñi nga xam ne ñooy ashabu zunubi kullihim al iman borom bàkkaar yi bu dee dañoo faatoo ci ngëm yàlla parce que borom bi tabaraka wa xamal nañu ne euh, euh, yawmal fële safara képp koo xamante ne ku am ngëm yàlla dara ci ngëm yàlla sa xol kooku du fa sax bu dee mën na fa dugg voilà kon loolu lu ama am solo la ko quoi waaw loolu lu ama am lu ama am solo ngo waaw bon léegi am na nag ñeneen ñuy wax leneen euh, que loolu <laughs> mooy que ne euh, dañ koy xañ xet ga même bu dee dugg na àjjana waaw mais loolu dëgg dëggul voilà loolu moom àjjana moom boo fa duggee mooy barrière yooyu dañ la koy teggil voilà nangay ngay duggee àjjana léegi ñu ne la xetu àjjana alors que foofu borom bi nee na foofu la nga fay am mooy mashtahat li nga xam ne moom la soob li nga xam ne mooy seen bakkan yi kon loolu moom dëgërul moom waaw borom al al kii mu ngi koy as-Sindi euh, bi muy def ci euh, haashiya ci Ibnu Maaja ndax wax nañ la soloo na ko mu ngi tuddul lii waaye loolu lay sa bi dëgër waaw annahu kaana waqiila balil muraadu annahu yakunu mahruman min rihil janna wa in daxalaha même bu dee dugg na fa dañ koy xaj xet googu loolu lañ ci jublu déedéet déedéet <laughs> mu ngi noonee voilà loolu moom dëgërul ah léegi mu ne waqiila am na ñeneen ñu ne bal huwa hada al hukm maxsuus bi yawm al qiyaama kama huwa al mazkuur fi lafz al hadiis mu ne loolu mooy bésu taxawaay ba la mooy bés ba ñuy taxaw ca fa ñuy attee foofu la waaw foofu la mais wax buy c'est avant nit ñi dugg àjjana ak ñenn ñi wala iyaazu billah dugg safara mais ca taxawaay ba léegi lool loolu ñu ne la lu lan ñu ne euh, comme niñ ko tuddee fii parce que hadis bi na ne kook dañ ko lam yajid arfal jannati yawmal qiyaama ba sut taxawaay ba ñoom ñu ne mooy bu neen ñu taxawee laata ñu leen di àtte loolu la ak buñ leen àttee loolu la mooy jamono jooju waaw wa huwa min hiini an yuhshara ila an yastaqirra ahlu kulli daari daarin maqarrahu wa bayaanu anna al axbaara siyama al ulama anna al axyaara siyama al ulama waradu yawma al qiyaama yajiduuna raa'ihata al janna qabla an yadxuluuha taqwiyatan li quluubihim wa tasliyatan li humuumihim alaa miqdaari maraatibihim mu ne parce que li tax loolu mooy kon ñoom mooy jamono dañuy taxaw laata borom bi daa ku nekk ba mu war a dem mën a sax saxu waayam waa àjjana ca àjjana waa feneen fa feneen fa wala yaazu billah ba lool la taxawaay boobee lañ leen di xañ mu ne parce que li nga xamante ne euh, mooy euh, li koy leeral que ñu yée ñu ñu baax ñi seen màndarga mooy mooy man euh, axyaar ñu baax ñi ñoom ña nga xam ne ñoo leen gën taxaw mooy boroom xam-xam yi ñoo ci gën a feeñ bu ñu taxawee yowmal qiyam te bërëbu taxawaay ba laata ñu leen di àtte borom bi da leen defal un coup liñ naan un signe avant coureur mooy loo xam ne dañ koy am avant ñuy dugg àjjana da di may fa ñu nekk ñuy xeeñu xetu àjjana di leen xeeñ bu ko defee loolu di dëgëral seen xol waaye tamit bépp njàqare bu mu am ñu xam ne ci taxawaay ba laata buñ leen di àttee laata buñ leen di àttee ñu xam ne lii yëpp garaawul benn épreuve la bu ndaw boo xam ne moom la ñuy jaar waaye àjjana gi borom bi di ñu xee xeeñloo xeeñtu mooy àddina la fa lañ voilà léegi nag mu ne lii nag boo gisee mu ne selon nag ku nekk ci ñoom ci seeni martaba mu ne wa hadal qiyaas li mubtaghi lii nag boo ko lëggale euh, comparé ki nga xam ne day sàkku li arabil faniya li nga xamante ne mooy euh, objectif yu gaaw a jeex yi muy yëfu àddina waaw <laughs> mu ne yakunu ka saahibi fi dhalika al waqt saahibi amradin hadisa fi dimagh maani'a min idraki raiha la yajudu raihata al janna mu ne nag bu boobaa keneen danoo xam-xam bi nga xam ne moom da ko doon ut ngir leneen lu dul yàlla kooku moom mooy Eh, oh, eh, faculté boobu di xeeñtu xeeñu àjjana di leen xeeñ moom la ko borom bi xañ foofee ca taxawaay ba voilà nga xam ne day mel ni ak feebar boo ko dugg comme nit ki rek bu feebaree léeg-léeg tax ba yow yenn xeet yi du la xeeñ am nga am na feebar yu mel noonu yoo xamante day tax yow yenn yi du la xeeñ waaw du la xeeñ ñi normal da leen di xeeñ ne yow du la xeeñ day mel ni loolu faculté boobu dañ koo dindi ci yow mu ne bu loolu am nañu ne loolu la rek mais loolu noonu euh, amaana dëgërul wax bi njëkk bi mooy li dëgër te moom la borom awnul ma'bud loolu du seen bi voilà yonent bay saa saab li wax daa leer képp koo xam ne daa sàkku xam-xam ci loo xam ne dañ koy sàkkoo ngir yàllaa tax ñu koy ut yow nga ut ko lu dul mbiru àddina boroom bi dalay yow doo trouver dalay xañ katuk àjjana mooy doo fa dugg gaaw dugg noonu waaw dina am jamono joo xam ne moom dina la ko xañ bu la borom bi jéggalul ci loolu mu jéggal la bàkkaar boobu wala après kooku mën naa tuub voilà <laughs> talabna al ilma li ghayrillah fa aballahu illa an yakuna lillah ñoom al imam al ghazali ñoo ko rahmatullah alayhi ne ñun moom ba ñuy jàng de façon ay yàlla yooyu taxul ah. <laughs> bi ñuy dem fi euh, école nizaamul mulk yi quoi an nizamiya bi ñuy dem fi nga xam ne mooy an nizamiya moo doon école nguur gi quoi nizaamul mulk voilà <laughs> bañ tay dem non ay ay ay ay ay affaire u yàlla yi taxul woon ah parce que ñoom comme que ñenn ñi dañoo doon xiif seen kër yi doon ñoon am luñ lekk alors que boo demee ci école yooyu daa amoon cantine moom lañ naan cantine tey école yooyu boo fa demoon da ngay lekk dañ lay utal añ da ngay utal yooyu di la solal waaw di la tuuse ñoom nag seen yaay yi comme que dañoo ñàkkoon léegi ñu leen fay yóbbu ngi mook frère am di <laughs> ñu man di lekk foofu quoi voilà mais moo tax loolu bon xam nga ñooy objectif bi mais ñooñ ay gone lañu woon c'est vrai que man nga ne mais seen yaay da leen yóbboon ngir ñuy lekk mais amaana tamit wa en tout cas loolu la wax ne ñun dañ doon ut sàkk sàkku xam-xam loo xam ne yàlla taxul woon dañ koy def uti waaye yàlla moo bañ lu dul mu nekk ngir moom voilà mooy mu mujj soppi suñu yéene ba nga xamante ne mooy mu nekk jantu njolloor gi mu doon moom al imam al-Ghazali radiyallahu anhu am ñi nga xam ne ñu mel noonu mooy borom bi mën na laa sotti nit kooku waaw utoon nga xam-xam nag yàlla taxuloon mais ci biir xam nga dem rafet daawal hmm, euh, daal di euh, yëwénalaat sa yéene borom bi nangul la loolu voilà loolu daa am yoneen bi borom bi daal di lay nangul sa yéene ju baax joojee après daal di koy parfaire bu boobaa loolu day mujj nekk lu baax waaw sinon mbiru àddina eh, eh, diine yii nga xam ne yàlla daa bëgg ñu koy sàkku ngir moom lii boo fi jëlee yéene boo xam ne yëfi àddina la génn ci yàlla doo ci am yàlla waaw mooy xadiisu innamal bi binniyaati rek moom lay wax fii moom lay tekki fii mbir yépp jëf yépp ci yéene la tool waaw bu dee ne yow nit ñi bi ñuy xam-xam ngir yàlla tax yow nga koy ut ngir leneen sawaay na la leer ne doo ci am dara waaw doo ci am dara ah. loolu bi mu nekk loo xam ne da lay leer nañ doo ci am dara parce yàlla moom ana aghna shuraka ana aghna shuraka shirk maa gën a sor Abdullah maa gën a doyoo ñiñ may bokkaaleel ci ñu may bokkaaleeg leneen lu nekk lu mu man di doon man amila amalan ku fi jëf benn am jëf boo xam ne yow da nga koo jëf loo xam ne ngir yàlla la nga boole ma ceeg leneen dama koy bàyyeeg ka nga xam ne moom mu nga may booleel waaw kon nag loolu la waa kon yéene bi ba ngay xam-xam moo tax euh, boroom xam-xam yi di la wax naan ngay sellal sa yéene waaw waaw waaw <laughs> wa tahiri qalban voilà am na nu ko imaamu Suyuti di waxe waaw ci alfiya bi ne booy jàng xadiis nanga nga na nga parfaire de waaw ah saxiix na nga tasxiix sa yéene waaw tey teew teewal sa xol ngir yàlla tabaaraka wa taala xam ne lii mooy yoon yonent bi alayhi salaatu wa salaam mi nga xam ne moom la newoon te moom la sóoboon saxaabaam yi te moom la bëgg ñuy ñëw ci ginnaaw ñi ci moo tax borom bi tabaaraka wa taala di wax ci suuratu Huud im naan man kaana yuridu alxayata aldunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum wa hum fiha la yubxasuun ulaa'ika allaziina laysa lahum fil aaxirati illa an-naaru wa habita maa sana'uu fiihaa wa habita maa sana'uu fiihaa wa baatilun maa kaanuu ya'maluun Boroom bi tabaaraka wa ta'aala mu ne man kaana yuriidul hayaata dunyaa képp koo xam ne li mu namm ci àddina mi yenn képp la mooy dund gu jege gii da gaaw a jeex te doyadi wa zinata kay tóor tóoram kesee ko tax a borom bi na nu wax fi ilayhim amalo dinañ matal ci ñoom seen jëf fiihaa ci àddina bi wowum fiihaa laa yubxasun duñ leen wàññil dara ulaayka mu ne gaayoo yoo nag seen mbir àddina la yam laysa lahum fil axirati illa an-naar bu ñëwee alaaxira comme que man mi nga xam ne maay borom alaaxira maa fa dige li may dige ñoom jëfuñu ngir man mais taraktuhu wa shirka léegi bu ñu ñëwee àllaaxira nag kon bu ñu fi am bu ñu yaakaar man nii fay foofu ma leen di fay dara ndax jëfuñu woon ngir man laysa lahum fil aaxirati duñu am ci àllaaxira illa naar lu safara wa habita ma sana'u fiha lépp lu jëfoon ca àddina dina yàqu dina màbb waaw du am valeur àllaaxira ñoom dañ doon jëf ngir àddina kon yow jëfoo marchandise moo xam ne mu ñuy nangu àllaaxira la te loolu yéeneeg borom bi sellal moo la koy may. wa baatilun te dina neen dina yàqu maa kaanu ya'malun lépp loo xam ne moom lañ ne woon ci kaw suuf doon ci sonn wal iyaadu billah a'aadana allahu min al ghururi allahu akbar ah ta kat attention te loolu ñuy am àddina kat borom bi da koo taqyid de neewul ne yow de toute façon tout le temps ngay am lu nekk déedéet waaw waxul ne gaa yooyu après fii xam nga da koo joyal nii mais leeral na ci alquran mais déedéet du gaa euh, lu ñoom lépp lu ñu bëgg rek dañ leen koy defal noonu mooy il faut mu nekk loo xamante ne ni euh, da ñu soob borom bi la waaw ñi soob borom bi képp ñoom la borom bi defal waaw ñooñu la sinon am na da ngay ñëw euh, sinon kon boo ñu nekk yéeféer am lépp lu ñu bëgg ah non non déedéet <laughs> loolu waaw loolu moom euh, mu ngi noo ko mu ngi noone monom mu ne man kaana yuridul ajila man kaana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura ca suratul isra képp koo xam ne li la tax a jóg mooy ajila gu gaaw a jeex gi addina gu doyadi gi da gaaw a jeex ah ajjal naa lahu des na la gaawalal xéewal yi nga fi bëgg waaye fiihaa ci at li ñu soob waaw mooy borom bi lam la lii ko soob nga ciy am moo tax yéeféer yi da ngay suñu weddi yàlla mais liñ bëgg yëpp duñu ko li man nurit ñu soob li man nurit ñu daan ñu ñu soob ñun waaw léegi nag mooy yow yi nga bëgg yëpp yow jaam bi du yàlla taxul sax du lépp ngay am li soob yàlla kese ngay am waaw yow moom dangay ngay bëgg ka nam waaye nag borom bi moom mooy dogal <laughs> te mooy séddale lu ko neex summa ginnaaw gi nag jaal naa lahu jahannama ñu defal ko jahannama yaslaha fa la naan dabaj dugg mazmuma nekk koo xam ne ku ñu ŋàññ la madhura ku ñu soreel ci péeyub yàlla bi ci yërmande yàlla kon affaire bi yëpp loolu la mooy xatta addina bi bul yaakaar ne lépp la la yàllay joxal wahum fiha la yubxasun loolu mooy ci li borom bi namoon na ñoom la ñuy am loolu lañ leen dul wàññi waaw boroom bi dina la matal la nga xam ne nu wax fi ilayhim a'malahum seen jëf ya la ma ci ne lii laa leen di joxal xéewal dëppook la ñu jëf loola laa leen di jox waaye nag lii ma soob man ci ku ma soob <laughs> waaw ba pare nag waa ji bu ñuy àllaaxira du fa am dara wal iyaazu billah kon nag loolu garaaw na waaw kon nag <laughs> ah kon nag boo sax koo xam-xam ci li nga xamante ne nii ah, ta aay bi ñu wax saan leeral man kaana yuridu xarsal axira nazid lahu fii xarsi wa man kaana yuridu xarsad dunya nuutiha minha gis na ku bëgg mbayum alaaxira dinañ la yokkal ci sa mbay waaye ku bëgg mbayum al addina kese dinañ ko jox minha dinañ la ci jox te près yëpp waaw minha mu ngi noonu mu daal di koy leeral fi ñu wax saay suuratu Euh, kii man kaana yuridul ajla ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid voilà kii kii ñu soog kon nag mbir maa ngi noonu mooy yow boo gëmul yàlla sax lépp loo xamante ne moom nga bëgg doo ci jot borom bi li ko soob la ci ciy jox waaw amul benn yéeféer boo xam ne faatu na réaliser lépp lu mu bëggoon wala lépp lu mu bëggoon am mu am ko xatta buur yi nga xam ne dañ leen defal lépp sax da leen di gis ñu am ay vie ñenn ñoo xam ne ay vie yu pitoyable yoo xam ne da leen di yërëm sax malgré seen njaboot gi seen doom yi ñëw ñii bandi ñii def neneen mu nekk nag honneur la yàq seen honneur yàqu wala iyaadu wallahi billah yooyu yëpp nag mooy kooku yaakaar nga ne li bëggoon yi am na ko mukk amul li mu bëgg yëpp te même bu amee lool nga jekk nga gis ñu détecté ko benn feebar boo xamante ni day yàq dundam malgré pale yi am ak fu ko neex dem ci réew mi ak fépp sax ci àddina kon nag loolu yow kon nit ki ah, ah <laughs> kon yéene yéwénalal sa sa yéene quoi ngir yàlla utal xam-xam bi li wajhillah waaw léegi nag bu dee na da ngaa am wajhullah ah après lépp loo ci dugal ci ginnaaw day day jàll waaw lépp loo dugal ci ginnaaw day jàll day nekk loo xamante ne nii eh, eh, lu baax la waaw mooy. boo amee yéene yàlla bu baax jeex na après lépp loo xamante ne nii moom nga ci dugal ci ginnaawam ci loo xam ne lu ñu man a am la loo xam ne day yëwanal sa dundu àddina loolu koy lu mën a nekk waaw waaw loolu kon nañ ci bàyyi xel <laughs> moo la affaire yi jafewul ko wax xam-xam nag moo la koy may waaw loolu nag mu ngi noonu waaw loolu nañ ci bàyyi xel eh, eh, eh, loolu dinañu dinañu dinañu dinañu jariñ hmm? wallahu taala alam kon gina gravité wu li nga xamante ne nit koo xamante ne nii day sàkku xam-xam ci lu dul borom bi taxul wal iyaazu billah kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala